te ci ñooñu libéré ñooñu ñu ci des ñépp génnuñ ci exemple yi ñu jot a gis ah, tey ñu waroon a continuer incha allah ginnaaw bi nga xam ne kon jeexal nañ complètement ghazwatu Badr ñu waroon a gis comme niñ ko waxe woon yenn njàngat yoo xam ne moom lañuy jëlee ci xare bii di xare badrin eh, te yu bari nag gis nañ ko ci biir moo tax yi nga xam ne jotoon nañ ko souligner yooyu incha allah duñ ci ñëwaat quelques yu ndaw rek lañuy eh, cité waat lañuy cité yoo xam ne gisuñu ko woon taxaw ci tuuti daldi continuer incha allah waaye balaa loolu Ah, ñii nga xam ne ñoo fekke ghazwatu badrin ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu ci njaalbeenu nettalib xare badr bi seen nombre ak li nga xam ne mooy wuute yi nga xam ne ñoo am ci ñaata lañu woon ñooñu nag nga xam ne ñoo fekk xare badri dañu am loo xam ne ngëneel goo xam ne buur yàlla da leen ko defal te defal ko keneen ku dul ñoom muy ngëneelu képp kenn koo xam ne dafa fekke badrin ci saxaabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi utal na leen bunt ci saxiix bi raxmatullaahi alayhi utal na leen bunt boo xam ne ngëneelu bunt boo xam ne noonu la ko tudde fi fadli man shahida badran ci ngëneelu képp koo xamante ne ni fekke na ghazwatu badrin muy lu rëy <coughs> mu def baabu fadli man shahida badran doo demee ci kutubul maghazi kitaabul maghazi mu ne lii de buntu la boo xamante ni day wax ci ngëneelu képp koo xamante ni fekk nga ghazwatu badrin mu daldi ñuy nettali benn xadiis boo xamante ne mu ngi ko soloo mu jaar ci seydina anas ibn malik moo ko nettali te muy xadiis boo xam ne gisoon nañu ko mu ne moom seydina anas ba xaarisatu yowma badrin wa huwa gunaam fa jaa'at ummuhu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallah qad carafta sallallahu alayhi wa sallama qad carafta manzilata xaarisata minni fa in yaku fi ljannati asbir wa axtasib wa in takuni al uxraa tara ma asna a fa qaala wayxaka awa habilt awa jannatun waaxida awa jannatun waaxidatun hiy innaha jinaanun kasiira wa innahu fi jannati lfirdaws a kon imaam Seydina Anas ibn Malik ne usiba xaarisatu yowma badrin mu ne bésu badar dañoo faat ki nga xam ne mooy xaarisa muy xaarisa ibnu suraaqa gisoon nañu tarjamaam ci début nettali ghazwatu badrin walillaahi alhamdu wal mu ne bi nga xamante ne lool am na bi ñu ko reyee wa huwa ghulam fekk moom nag gone la woon mooy jeune la woon fa jaat ummu yaayu xaarisa daldi ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam fa qaalat mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallama ne ko yow ndaw yàlla yi qad carafta manzilata xaarisata minni ne ko yow de umpuuloo te xam nga xaarisa fi mu doon fi ma tollu man ban daraja lay lay occupé ci man ak nan la ma tollu man mii di yaayam fa in yaku fil janna asbiru asbir asbir wa ahtasib bu dee ne léegi nag damaa bëgg nga wax ma bu dee ne moom instant bii faatu na àjjana lay la jëm asbir man yaayam de dinaa mën a muñ wa ahtasib te sama muñ googu may yaakaar buur borom bi subhaanahu wa taala di ma ciy fay waaye wa in takunil uxra taramaa asna bu dee ne nag leneen li la mooy demul àjjana di nga gis man mii di yaayam li may jëf ci ay yuuxóog yooyu lu bëgg a wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko way xaki ne ko looy wax nii awa habilti xanaa yow dangaa ñàkk mel ni ku ñàkk doom joo xamante ni nit koo xam ne dafa ñàkk doomam joo xam ne da koo ñàkk euh, ci bërëb mooy mbu mbuusu njurukaayam foofu la ñàkk fa la doom ji génne àddina mooy ci biir bi ndax loolu la dal ba ngay wax lii awa jannatun waaxida hi sa doom ndax dem na àjjana nga muñ dangaa fam ne benn àjjana rek lay doom innaha dëgg-dëgg jinaanun ay ajjana kasiira yu bare bari la sa doom am benn ajjana wa innahu te dëgg-dëgg gis nga sa doom fii jannatil firdawsi mu nga biir firdaws firdawsi la la jëm nga naan ma ay ay aw yakun bu dee in wa in takunil uxra déedéet waaye caalitu yaay ju nag ñu ñàkk doomam moo duggoon ndaw si yeneen bi alayhi salaatu dalal xelam ne ko xamal ne sa doom innaha jinaan demul benn àjjana àjjana kasiira yu bari la dem te sa doom na gis nga àjjana yu bari yooyee ba ca gina dàq gin cee déggu doomu fala wa innahu te dëgg-dëgg xaarisa fi jannatil firdawsi mu nga firdaws Allah xadiis bi am na yeneen riwaaye yoo xam ne tuddoon nañu ko boo xamante ne nii mu ngi jaar ci seydina qataada imaam at na ko noon imaam ahmad daal dina koy soloo ci musnad bi mu jëla ko ci seydina anas mu ne moom xaarisa mi kaana fi nazaara mu ne xaarisa dafa newoon ci ñi nga xam ne ñoom ci xeexu Badar xare Badar nekkuñu woon ci biir xeex bi mais dañ leen a positionné foo xam ne dañ doon surveiller pendant xeex bi le mouvement de l'ennemi wala les mouvements de l'ennemi ñoom dañ doon surveiller di seet li nga xamante ne mooy yëngute noonu Quraysh ni ci biir xeex bi waaye moom new woon ci biir xeex bi moo tax mu ne kaana fi nadhaara waaye malgré loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ci riwaaye boobu inna ibnaki asaaba al firdaws al a'la ne ko inna ibnaki yow yaayu xaarisa na sa xel dal ta nga xam ne sa doom ji de asaaba jote na al firdawsa al a'la yi gën a ci aljanna Allah imaam alxaafiz ibn kasiir ci albidaaya wa nihaaya ñu ngi ci Badr ku fekke Badr mu ne wa fi haadaa tanbiihun aziimun ala fadli ahli badrin mu ne wa fi haadaa gis nga ci lii nii nettalib xaarise bi <coughs> mu ne am na ci tanbihun azim loo xam ne day attirer suñu attention wu rëy di di di di ñu yee lu màgg loo xam ne moo ñu yee ci nettalib xaarisa bi ala fadli ahli badr di ñu yee ci lan ci ngëneelu waa ahlu badrin radiyallahu taala wa ardaahum fa inna hada alladi lam yakun fi baxbaxati alqitaal wala fi xawmati alwaga bal kaana min alnadaara min bacid wa innama asaabahu sahmun garb wa huwa yashrabu min alxawd wa maca hada asaaba bi hada almawqif alfirdaws allati hiya acla aljinaan wa awsatu aljanna wa minhu tufajjaru anhaarul janna allati amara ash-shaari'u ummatahu ida sa'alu llaha aljanna an yas'aluuhu iyaaha fa ida kaana haadaa xaala haadaa famaa dannuka biman kaana waaqifan fi naxri al-aduw wa aduwwuhum ala salaasati adcaafihim cadadan wa cudadaa kon ba léegi imaam alxaafid ibn kasiir mu ne Euh, <coughs> loolu noonu di nettalib xaarise bi di ñu di ñu ci yee ci ngëneelu waa Badr mooy këne moom xaarisa mi lam yakun fii bax-baxatil qitaal mooy newul woon ci digg ci biir fi xare bi ame new fa woon bokkul woon ak ñi nga xam ne ñoo jàmmarloog noonu Quraysh ni directement wala fi xawmatil waga te newul woon fi gën tar fi xare bi amee woon muy fi nga xam ne nag euh, fala jaasi yi fa lañ koy boccee di ko dóorante flèche yi di naaw newul woon foofu ak xëy ji bal li am ba des mooy kaana min an nadara min ba'id dafa bokkoon ñi nga xam ne ñoom ñoo doon surveiller mouvement wu ennemis yi xeex bi te ñooñu pour ñu def ko mooy dañuy xaw a sori ngir xool bu ñuy teg stratégie wala bëgg a foofu am mbooloo ngir def benn wiiri ndar kepp jullit ñi bu ko defee ñoom ñu mën leen repérer nu mu gaale mooy dañuy doon xaw a sori xare mu ne wa innama asaabahu sahmun gharb loolu mu ngi ci yenn riwaayu imaam anas yi mu ne bi muy wax ne euh, li rey xaarisa dane asaabahu laal na ko da koo dal sahmun benn xeej xarbun boo xam ne xamuñ kan moo ko tiire mooy manuñ ne yéeféer yi la manuñ ne mooy liñ naan balle perdue bu doon tey moom lañ naan balle perdue lii nag mooy xeej perdue la xamuñu kan moo ko sànni looloo ko dal fekk moom mu ngi doon naan ci mbalkam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne xoolal wa maa hada asaaba bi hada al mawqif ak ànd ak nga xam ne newul ci biir xeex bi ak fi mbir mi xewe dëgg-dëgg dafa xaw a sori di surveiller malgré loolu ab xeej dal ko xamuñ ku ko dóor xeej bi fu xeej bi jóge mu gaañu mu amee ci moom xaarisa li nga xam ne mooy ajjana ji nga xam ne mooy al firdaws allati imaam alxaafis ibn kasiir rahmatullah alayhi mel ni dalay wax bu dee xamoo firdawsi mooy lan mu ne allati firdawsi gi nga xam ne hiya a'la al jinaan wa awsatul janna moo gën a ci aljana yi ndax aljana darajaat la ay daraja moo yuy jëm ci kaw wannaaru darakaat alors que safara moom ay ay ay ay kaaw la ay kaaf la yu jëm ci suuf mooy ku la gën a metti la ku la gën a safara ku gën nekk ci suuf kookoo gën a metti li mbugal alors que àjjana nag c'est le contraire mooy ne ñoom da ngay gën a kawe ku la gën euh, euh, euh, moom ci kaw lañ jëm mooy safara ku gën a yées mooy gën a nekk ci suuf àjjana nag ki gën baax mooy ne ci kaw fi gën a kawe nag ci àjjana mooy al firdaws mu ne mooy aljana boobu nga xam ne alal jinaan moo gën a kawe ci aljana yi wa awsatul jan moo gën a diggu doomu ci aljana yi wa minhu ci aljana jooju nga xam ne moom la yonent bi alayhi moom la xaarisa am fa la ne fa la jëm tu fajjaru anhaarul janna foofu fa la source yi daw aljana mathalul jannati allati wu'ida al muttaquun boobu ngay dégg ci seydinaa suuratu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala façon ndox yooyu ngay dégg yooyu yépp bi firdawsi la ñuy balle fa la jóge mooy seen source bi foofu mooy li nga xam ne fa lay jóge di di daldi dem ci yeneen àjjana yi loo allati mu ne boo xamul firdawsi ba léegi mooy ajjana ji nga xam ne amara shari'u sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la digle moom la digal ummatahoo xeetam ida sa'alu llaha bu ñuy ñaan yàlla aljannata bu ñuy ñaan yàlla ajjana an yasaluhu iyaaha ñu ñaan ko firdaws li mu wax alayhi salaatu wasalaam bu ngeen di ñaan yàlla aljana ñaan leen ko al firdaws ndax moo gën a kawe ci àjjana yi te moo ci gën a dugg doomu pour wan jullit dafa war a ambitieux du ne rek man àjjana daal gis nga man daal naa dugg rek gis nga bu ma duggee même bu ma newoon équivalent ngunu ganaar sax te loolu sax amu fa man garaawul man moom naa déedéet jullit day ambitieux di xool loo xamante ne nii mooy lu gën a kawe topp lu gën kawe loolu du wane lu dul moom ki mu doon te tamit buur yàlla day maye képp li mu yor ko dara da koy maye moo tax mu ne kon bu ngeen koy ñaan aljana ñaan leen ko fir firdaws ndax mooy bi gën a kawe bi ci gën a dugg dóomu boobu noonu moom la xaarisa daal di am mu ne moom imaam alxaafiz ibn kasir fa ida kaana hada xaalu xaala hada mu ne waa bu dee lii mooy ne teeri àjjana mooy état koo xam ne newoo woon tax ci diggu xeex bi Badar danga doon surveiller képp fa ma zannuka bi man kaana waaqifan fii nahril adu waa lan ngay njort lan ngay xalaat ci koo xam ne moom dafa taxaw jàmmarloog noon bi ci putu noon bi di dóorante ay jaasi di dóorante ay xeej te kat ñi dóoranteel ay xeej ak i jaasee ki flèche di waa kuffaaru Quraysh yi ñoo leen ëpp ñoo triplé seen nomb ñoom jullit ñetti yoon non seulement ci nomb waaye tamit ci préparation ak armée yu ñor kon loolu day wone ne gis nga darajaay waa Badr mooy ne dañuy teeri fi nga xam ne mooy fi gën kawe ci aljana muy Firdaws te loolu mooy ne bu dee ne koo xam ne new woon ci biir xeex bi moo am loolu lan ngay xalaat ci newoon ci biir à force yi ba ci wàllu woowu imaam al Buxaari rahmatullah dafa soloon na ko noon imaam Muslim ibn al Hajjaj ci qissatu Xaatim ibn Abi Baltaata ah, radiyallahu anhu def nañ tarjamaam seydina xaatib ibn abi baltaa mooy xadiisu seydina ali ibn abi taalib mu ngi saxiixayni muy nettali boo xam ne dinañ ko soxla buñ àggee ci ubbi màkka insha allah keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu bëgg bu ko kenn yëg bu xabaaram siiw Seydina Xaatib daldi koy yónnee benn faam ngir mu dem wax ko yenn ay nit ci waa Makka Yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi digale ñoom Seydina Ali radiyallahu ak uh, al-Miqdaad ak Seydina Ammaar radiyallahu anhum ñu dem daldi koy intercepter faam boobu ak xabaar bataaxal bi ñu ko jox bi nga xam ne ci la Euh, ñëwee ñu jàll koy jox mu woolu Xaatib ne ko maa hada yaa Xaatib ne ko lii lan la ci boobu noonu xew-xew boobu nga xam ne incha allah niñ ko gine yaatal ñu àggee foofu Seydina Umar ibn al-Khattab dane Seydina Ali ibn Abi Taalib dane Seydina Umar ista'dhana Rasulallah fi darbi unuqi seen ne Omar ibn al-Khattab Seydina Omar dafa ñaan digal yonent ci dóor doq Xaatib ibn Abi Baltaata mooy daal di koy rey ndax moo divulgué li nga xam ne mooy loo xam ne yonent bi alayhi ko doon nëbb mu ne fa innahu qad xaana allaha wa rasulahu wal mu'miniin ndax moom Seydina Omar ibn al mu ne ndax Xaatib kat xaana allaha dafa wor yàlla wa rasuulahu war ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam daal di roy war way ngëm yépp di julli yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko innahu qad shahida badra wa maa yudrika la'alla allaha ttala'a ala ahli badrin fa qaala a'malu maa shi'tum faqad ghafartu lakum bi seydna Umar ibn al waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko déedéet ne ko innahu Omar innahu Xaatib mi ngi ma naan ma jox la ndigal nga dóoru doqam xat shahida Badra xanaa dangaa fàtte ne moom fekke na Badr wa maa yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr te lan moo la ko ne buur yàlla amaana buur yàlla xool na xol waa Badr xool na leen waa Badr ñoom ñi fekke woon badar ñépp ne i'malu ma shi'tum jëf leen lu leen neex mooy ginnaaw badar def leen lu leen neex ba seenu dundu jeex di euh, di jeex faites ce que vous voulez faqad ghafartu lakum na leer ne lu ngeen man di def même ci safaan lu ngeen mën a def loo xam ne du ama ngërëm man de toute façon fekk na man borom bi jéggal naa leen bu yàgg allahu akbar ah ci benn riwaaya imaam al buxaari rahmatullah alayhi dane alaysa min ahli badr dane seydna omar alaysa min ahli badr ne ko xaatib mii nga naan ma dóor ma jox la ndigal nga dóor bo doqam ndax ndax bokkul ci waa badar te amaana buur yàlla ittala ala ahli badrin fa qaala amalu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna jëf leen lu leen neex de toute façon man seen àjjana pare na ba pare ak lu ngeen man di def waral naa ngeen ñuy am yéen aljannata àjjana ak waqad ghafartu lakum boo ko boolee lii mu jéggal na leen seydna ali radiyallahu anhu ne fa damaata ayna omar seydna omar commencé di jooy ba mu déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax lool mu ne allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam alam ñooy ñi gën a xam <coughs> imaam muslim ba léegi kon gis nga waa Badr li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci ñoom ñoom de toute façon lu ñu man di def <coughs> lu ñu mën di def buur yàlla nee na jéggal naa leen de toute façon <coughs> mais malgré loolu malgré loolu est-ce que ñoom dañ doon ñëw comme ñun yow xam nga carte blanche bii moom sama classe gii <coughs> bés bu leen leeroon ni am nañu ko ñun moom subhaanallah benn charlatan moo ñuy dig koo xam ne ab sëriñ nañ ko jàppee mais réellement charlatan la bu xaabakat la ak nu man di sant amaana sant bee ñu ci rey ak imaamam xamalewuñ ko jaamu yàlla biir xamalewuñ ko jaamu yàlla biti au contraire yi yàlla farataal ci moom da koy piétiner di ci def lu ko neex di ko defee comme ni mu ko dégge walla sax di gën rëy ci yooyu muy julli mu koy faat waaye di ñu dig ay ajjana ñu daal di koy gëm subhaanallah ba pare nag ci kaw loolu ñu basé ci di def lu ñu neex ndax lan diw garantir nañu loo koo xamante ne nii moom moom il n'est pas moom ci boppam te bu gé bu moywul lool muy def ñàkk ay ñàkk respecté charia beeg yooyu bu génnee moom moomu mbugalu àddina dina dina mu ngi gaaru ci loosam ak àllaaxira bu ko borom bi subhaanahu wa taala jéggal yow ku mel noonu naka na la mën di dige daa nga koy gëm bu ne la woon fas waa ci biti sax waroo ko woon a gëm waxatuma laa mu lay gëmloo naan la yow aj bi na nga jëm ci kaw loolu nag nga daal ci def lu la neex naan man on m'a garanti waxuma la lool sax même bu dee ki la ku ñu xam la ko wa baax la koo xam ne kenn sukki sàkkawul ci mbaaxam ak wilaayam est-ce que daal na garantie ku def lii man daal ku kii garantie naa la mooy ne léegi man lu ma neex def loolu lay tekki subhaanallah tekkiwul lool wala ya'manu makrallah illa al qawmul xaasiruuna wala comme ni ko alxuraan wax gaa yi gis nga gaa yi perte yi dëgg te ku ñoom rekk ñooy jàpp tëdd ci seeni yi di def lu leen neex te naan buur yàlla de moom Euh, ñoom ñoom pexem yàlla la ñu wóolu te buur yàlla kenn du ko forcer ci dara te lu ko noox kepp lu ko neex kepp lay def ñun yonent bi aleyhi salaatu dafa garanti moom mi nga xam ne laa ko anil hawa du wax ci ñun li ñu naan bànneex ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam façon amul bànneex mooy ne mënoo Euh, wa ma yantiqu anil hawa mooy comme ñun mooy tekki bi ñu xamee bànneex noonu mooy yonent ma lay saab saab amul loolu naan moom du wax ci bànneexu bakkanam subhaanallah loolu kenn du wax loolu yonent ma lay saab saab dafa am ay bànneexu bakkan bànneex moom loolu moom loolu ci lu neex yàlla la jëm ndax ñun ne bànneexu bànneex daa euh, euh, bànneexu bakkan daa am lu muy lu muy signifier ci ñun lu péjoratif alors que yonent ma lay saab saab dara am péjoratif mooy ne moom loolu noonu liñ naan bakkan ci moom li ñuy wax naan ay bànneex yooyu noonu moom ci yàlla la jëm moo tax yaay Aïsha radiyallahu anha ne woon man daal gisuma lu dul ne sa boroom daal moom ci lu ko neex képp lay daw yow daal dafa mel ni mu ne yonent bi alayhi man daal gis ni gisuma lu dul ne gis nga sa boroom di yàlla subhaanahu wa moom daal fii mu ne te loolu masula deñ mooy ne yow lu la neex képp kese ci la buur yàlla di daw lu neex yonente bi alayhi salaatu loolu la yàllay def lu ko naqari loolu la ŋàññ loolu la bëggul kon kay koo xam nga ne loolu mënoo tudde naan ay bànneexu bakkan non mooy ne <coughs> kooku noonu kooku nga xam ne lu mu wax yàlla ko wax loo moo garantil ay nit aljana mais ñooñu neewuñ ne kon nañ def lu leen neex xoolal ñooñu nan lañ doon comporté woo comme Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom mi nga xamante ni nii moo doon wax naan àjjana yowmal qiyaam fekk dugalul même bu dugalee benn tànkam biir àjjana beneen bi ñëwagul sax wóoloogul ñooñu ñoo xam dëgg dëgg ñooñ ñooñu xam yàlla dëgg dëgg xool Seydina Siddiq li ko subhaanahu le parmi tout ki gën ki gën ba'dal anbiyaa war rusul ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo gën malgré loolu nee na man moom fekk sama tànk bu duggee benn aljana beneen bi comme nejoor bi dugg càmmoñ bi duggagul ba léegi wóorooguma que ne maa ngi biir ajjana ba léegi que man nañ maa dëpp yóbbuma sa safaan subhaanallah takaana mimman shahida badra fekke woon na ban xoolal ñoom buñ leen garantilee ñoom li ñuy du leen teree du leen teree nekk au top du leen teree gis ne malgré lii lépp buur yàlla malgré yi lépp kenn forcé ko ci dara ndax lu ko neex rekk lay def waaw buur yàlla lu ko neex lay def naka noonu Seydina Umar ibn al-Khattab noonu kenn koo jël ci saxaaba yi radiyallahu anhum noonu xoolal seenu génn àddina yi ñuy wax gisoon nañ li Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax keroog bi muy génn àddina waylii wa waylu ummi in lam yaghfir lii rabbi waylii wa waylu ummi in lam yaghfir lii rabbi waylii wa wayla ummi in lam yaghfir li wala yarhamni rabbi Allah waylii woonaa sama toskare wa wayla ummi woonaa sama toskare yaay man Umar radiyallahu in lam yaghfir li rabbi bu dee ne sama boroom daldi wu may jéggal wala mu yërëm way lii toskare ñeel na ma man Omar di ko wax ñetti yoon wa way la ummi waay woo naa sama toskare yaay in lam yaghfir lii rabbi bu ma sama boroom yërëm yërëmul jéggal ma ñoo xamoon buur yàlla dëgg-dëgg non sëy naa mu ar euh, oh, oh, oh, kii jiite boroom xam-xam yowmal qiyaam Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu keroog bi muy génn àddina lan la doon wax lan la doon wax waylun a'uudu billahi min sabaaxin min sabaaxin layluhaa ila nnaar a'uudu billahi min sabaaxin wala min laylin min laylin sabaaxuhaa min laylin sabaaxuhu ila nnaar waylun alhamdulillah astaghfirullah xoolal ma loolu Seydina Mu'adh ibn Jabal boroom may yu rëy moom mi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko yaa Mu'adh inni uhibbuka fillah yow Mu'adh man rasulullah uhibbuka wat naa ne uhibbuka dama laa bëgg fillah dama laa bëgg te yàlla rekk tax kooku noonu noonu mu tuuf laay te looloo tax nit ñi dund waa mais mbëggeelu yonent mi alayhi salaam sopp nekk soppe yonent mi alayhi salaam mais lan la nit di lan la nit di di di di di di ut lu weesu loolu mais ñi ngay dégg ñoom ñu lay wax ñu kawe ñeen ñun ñéeg ñu euh, borom xam-xam yeeg ñu rëy ñoo ñoo lépp ñoom ci loolu rek la ñuy uta nekk soppe yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ngërëmam am ngërëmu yàlla loolu la Seydina Muaz am teewul bi muy génn àddina keroog mu ngi naan a'udhu billah maa ngi muslu yàlla min laylin ndax dafa toog bi muy waaj a génn àddina guddi gi naan rek xoolal leen ma ndax bëccëg gi ndax fajar gi xarul buñ demee xool ne ko fajar xaragul de mu toogaat tuuti ne xoolal leen ma ndax fajar gi xarul saa ba mañ ko waxee di ko laaj mu ne waylun a'udhu maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu yàlla min laylin ci guddi boo xam ne sabaaxuhaa bu sabaa bu suba gi xar ilan naari safara laa jëm mooy safara la may yóbbu suba googu guddi goo xam ne terminusam mooy fi fajar gi xare ngir guddi goo jeex day fekk mag génn àddina man Seydina Mu'aaz dem safara maa ngi muslu ci guddi gu mel noonu allahu akbar Allah xoolal ñooñu ñun naka lañu ab charlatan di waxe koo xam ne du dara ñun ñu jàpp ne ñun lu ñu neex def ba tax façon bàkkaar bu ne ñu ciy xuus di tooñ nit ñi di lekk seeni alal boo waxee ñu ne ñun garantir nañu yii ñu yëpp du dara on est déjà au paradis moo tax yii nii yëpp de toute façon nga dégg ñenn ñu xamul dara ñi man moom ku ma amal bor ba kooku moom ñàkk na moom subhaanallah ko amal bor ba dee ñàkk na kooku ñàkk na <laughs> yow de wallahi yaa yow yow yaa ignorant dëgg ñàkk na subhaanallah wallahi summa wallahi gis nga bu la waaj jéggalu wala ñu fayal la ko sa ginnaaw di nga xam ndax yow waaj moo ñàkk wala yow yaa perte sa bopp ndax la moom mu ko teg rek ci dañ koo garantil te ci ko garantil kat moom ci boppam moom ci boppam moom mi naan waajee ma garantil am na ci yu bari yoo xam ne ci wàllu àddina wóoluwu ci waaj yi te moom ngay dégg léeg-léeg mu ne ah sëriñ bi de xaalis rek ko fi indi moom de ñëwee fii moom euh, ne dañoo siyaar si dañoo seet si bokk ñépp xam nañ ne xaalis du mën a tourner waat ci sa mbiru yow àddina noonu nga mel ak moom sa mbiru àllaaxira nga ñëw naan li ko fa naan naan mu lay wax ngay gëm kon gis nga réaction saxaaba yi te lii mooy xew-xewu Badr yeneen occasion yeneen yonent bi alayhi salaam seedeel ñeneen ci ñoom àjjana waaye teewul teewuñ neewuñ bàyyi nañ julli kon léegi bàyyi nañ woor déedéet léegi daal gis nga dootuma joxeeti azaka ndax de toute façon nu man di demee buur yàlla jéggal na ma waxuñ lool de imaam muslim rahmatullah alayhi dafa solo <coughs> këne benn jaam boo xam ne Xaatib ibn Abi Baltaata moo ko moomoon dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di jàmbat yashku xaatiben doon jàmbat sangam di seydina xaatib ibn abi balta radiyallahu anhu fa qaala mu mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam la yadxulanna xaatibun naar ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jaamam boobu amaana li ko Seydina Xaatib defoon nag metti na ko li tax mu ñëw di jàmbat yemul ci jàmbat yonent bi aleyhi salaatu salaam sangam di Xaatib mu puuse ko ba mu ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la yadxulan na waat naa ne dina dugg xaatibun xaatib annaara dina dugg safara waat naa ci yàlla ko ne xaatib dina dem safara fa qaala rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kazabta waxoolu am li nga wax ne xaatib waat nga ci yàlla ne dina dugg a safara waxoolu am kazabta li nga wax wuute naag li am laa yadxuluhaa ma ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee naa maa ne xaatib xaatib de xaw ma kañ waaye safara moom du fa dugg moom mooy safara bu desoon bu doon ne kenn rekk la dese comme candidat pour man di tàkk mooy xaafit kon de safara dootul tàkk ndax day fay kadabta wax nga lu wuteeg li am laa yadxuluha wat na ya eh xaatib laa yadxuluha du dugg safara fa innahu ndax moom shahida badran wal xudaybiya sa sang bi nga bi ngay wax naan day dugg li nga wax demewul noonu du dem safara ndax moom shahida badran fekke na badr wal xudaybiya te fekke na sulxul xudaybiya fa ñu doon jaayantee keroog fekke na ko moom mii di xaatib laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka taxta ash-shajara buur yàlla daal dinay gërëm way ngëm yàlla yi keroog bi ñuy jaayantee jaw ci suufu garab ga moom xaatib mii nga ne day dem safara fekke na ko te fekke na badar laa yadxuluha du fa dugg kanat te wax nga lu wuteeg luy am Allah Allah kon lii lu mu lay waneen gëneelu euh, <coughs> <coughs> ñoom <coughs> waa ahlu badri moo tax moo tax moo tax pour ñun ñun ñu ñëw ci loo xam ne ñun dañuy concert te nag du waa ahlu Badr rek am nga yonent ma lay saab saab wax na fekke na Hudaybiya te dafa wax ci benn xadiis boo xam ne dane lan yadxula naara rajulun shahida badran awil Hudaybiya am ci beneen riwaaya mu ne lan yalija naar ahadun baaya'a tahta shajara mu ne du dugg safara bi ma mujjee wax mukk képp koo xamante ni jaayante nga ci suufu shajara garab goog di shajaratu ridwaan fa nga xam ne fa lañ doon jaayante keroog Badr yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne du dugg safara kenn koo xamante ne fekk na Badr wala alxudaybiya mooy ak alxudaybiya aw bi du walla mooy wal Hudaybiya <coughs> te xadiis boobu imaam Ahmad moo ko solo mu nekk chart Sahih imaam Muslim léegi fi ma jëmoon fi ma jëmoon ci loolu mooy gis nga ñun ñun ñun ñii laa wax ah nañu def très attention bala ñuy mujj ci déegi ak teeni alkande ci wax jëre ko ci wax kenn ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu dul loolu ak yow luñ la man di waxal ni lool la def <coughs> ñoom ñooy ñi nga xamante ne ni même li nga xam ne moom lañuy naan bàkkaar ñun ko ne waaye diw def na nàngam loolu noonu mu def lan moo ci xew buur yàlla dafay jaar wàcce ay aaya yoo xam ne ñun ñii ci lañuy xame que ne lii ku ko def àtte bii mooy dal sa kaw te kan moo waraloon xam-xam boobu ma xam ñépp xam ko depuis charia bi ba mu ñëwee ba léegi ba yow ilaa yow mit kan moo ko waral ku moom xew-xewam loolu lépp mujj nekk ay xasanaat yoo xam ne ci moom yow liñ ci xam ba ciy jàngale di ci juge bi di ci àtte ñu koy bind fuqaha yi di ci waxtaan di ci di ci di ci di ci génn àtte ñu koy jàngale nit ñi di ko jëfe seenu dund loolu ci kan la jógee ci lu dul ci kooku mooy ne loolu nga xam ne ci dé ñuy ne ñun bàkkaar lañ koy gisee réellement loolu noonu du bàkkaar moo mujj nekk loo xam ne <coughs> xoolal exemple lihaar lihaar nga xam ne góor gi day ñëw ne jàppe na ne soxnaam mel na ni diggu bu jàppe na comme ginnaawu yaayam xam nga loolu garaw la <coughs> mais saxaaba bi defoon noonu ibnu saabit pa Ubaada magam mais xoolal aaya yi ci wàcc ci suuratul mujaadila aaya yi ci wàcc ak acte yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu ñuy jàng mu nekk wa non seulement premièrement mu nekk alquran ñu ñuy jàng ba biir àjjana nga xam ne valeur loolu noonu di nettali lim jëfoon moo ëpp doole beneen wax bu ñu teg ci wetam ndax kàddu borom bi la subhaanahu wa ñu naan déet acte yi ci jóge ñu koy jëfee di ko jëfe di ko jàngale yooyu yépp ci kan lay dellu mais ci moom lay dellu te pourtant ca cosaan lan defoon alxuraan dana nii nii kenn du ko def waaye loolu mu transforme wu nekk loolu moo tax nañu faire attention di merlo ñoo xam ne ñoom ñu ngay summee seeni dàll ca bunti ca biir aljana yu kawe ya ñun ñi nga xam ne dépassé wuñ fenn ñi ñu garantie ñu bari loolu ay garantie yu la ay garantie yu fausse la ndax koo xamante ne moom mooy yàlla la dëkki naka la lay garantie la looy gën nga baasewu ci lool di wax ci àqu ñoo xam ne di tooñ di wax di lor ci mbind walla ci kàddu wala ci ay ay ay ay ay plateau yooyu ak i rajo ñoo xamante ni ñoom seen dàll ñu ngi ko summi ca firdawsil ala fa la ñu ne suunu yow nga ne fii ci àddina bi minute bu ne man ngaa dem sa def nga lu la yóbbu safara yow minute bu ne nga def loo xam ne tëmbel na la biir safara bu yàgg jour bi rek boo defee sa bina ñaata bàkkaar yoo xamante ne ni bu doon réewum jullit cor nañ sa baat def nga ko wala dagg nañ sa benn ci sa cër yi wala dóor nañ la ay yar yow bu dee ne yow noonu nga mel koo xamante ne yow say say say nelaw sa bàkkaar la lan ngay xalaat ci ñoo xamante ne ni ñoom sabaku ñoo raw as-saabiquuna as-saabiquun nekk biir aljana yow nga nekk fii di jëf minute bu ne lu la dugal safara ba pare di wax ñoom ñu dul noonu kon nag nañu def très attention ba léegi ci ngëneelu waa ahlu badri ah ay version nag yu bari la yu ci ñëw am na ci yenn xadiis yoo xamante ni yonent bi alayhi salaatu comme nee ci musnadul imaam al Bazzaar te góor ña góoru saxiix bi la imaam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inni la arju an laa yadxula naara man shahida badran insha mu ne man de am naa yaakaar këne du dugg safara képp koo xam ne fekk nga Badr insha bu soobee yàlla te loolu gis nañ ne la arju ba mooy luy nekk la ndax wax na waa ji jaamu Xaatib bi ne ko du dëgg li nga wax demewul noonu du fa dugg ndax moom shahida badran wal xudaybiya imaam al buxaari raxmatullah aley ba gi ci ngëneelu waa ahlu badrin dafa solo xadiis bu am solo ci bunt bi mu def ci fekkeek malaaka yi gazwatu badr mu def baabu shuhuudil malaa'ika badra bunt bi nga xam ne ci la def ci fekke gi nga xam ne moom la malaaka yu tedd yi daal di fekke li nga xamante ne nii mooy Badr <coughs> mu ne imaam al Buxaari ni Isxaaq ibn Ibrahim mu ne nettali na Isxaaq ibn Ibrahim mooy Isxaaq ibn Rahawi nekkoon àndandoowu imaam Ahmad ibn Hanbal di imaam Isxaaq di ko dégg ci masala boroom xam-xam bu mag la ci wàllu xadiis waaye tamit ci wàllu fiqh amoon na euh, madhab waaye da nga koy dégg sax ci bu ñuy citer li nga xam ne mooy <coughs> nu mu tudd xilaaf yi mas masala yi léegi léeg nga dégg ñu naan qaala Isxaaq buñ nee qaala Isxaaq Isxaaq ibn Rahawayhi bii lañ ci jublu pa as-Sabi'i Abu Isxaaq bokk Isxaaq di Abu Isxaaq la ci Isxaaq la eh, mu ne xaddasanaa nettali nañu xaddasanii nettali na waa Isxaaq di sama sëriñ di Isxaaq ibn Ibrahim di doomi Ibrahim rahmatullah alayhi qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Jariirun Jariir an Yahya ibn Sa'iid mu jële ci Yahya ibn Sa'iid rahmatullah ala al jamii an Muaaz ibn Rifaa'a mu jële ci Muaaz ibn Rifaa'a mooy kan Muaad ibn Rifaat ibn Raafi'in az-Zuraqiyu an mu jële ci baay mooy Muaad jële ci Rifaat ibn Raafi' wa kaana abuhu mimman min ahli Badr mooy Rifaa dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañu fekk woon Rifaa ibn Raafi' radiyallahu anhuma waaw ñii famille bu garaaw lañu ah <coughs> dafa fekk woon Badr annahu qaala mu ne jaa jibrilu ila nabi sallallahu alayhi mu ne seydinaa jibril alayhi salaam dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne ko maa ta'udduuna ahla badrin fiikum ne ko waa Badar nan ngeen di eh, eh, nu mu tudd nan ngeen di jàppew ñi fekke Badar ci yéen yéen yéen yéen mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam moom moo ñëw eh, doon laaj yonent bi alayhi salaatu ne ko lan ngeen jàppee ñi fekke badar ci yéen ñooy ñan ngeen leen di jàpp ñooy ñan ci yéen ban place lañuy occuper ci yéen xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko min afdalil muslimin ñoo ñoo gën ci jullit ñi ñiñ leen di jàppe min afdalil muslimin ñoo gën ba bokk ci ñi gën ci jullit ñi mu ne aw kalimatun naxwaha walla boog lu mel noonu la wax mooy ne dafa am si sikki sàkk ndax nii la saxaaba yi ak saraf yi meloon mooy tëb di waxal yonent mi aleyhi salaatu salaam loo xam ne moom du noonu seen fukki xew moom xalaatu ko moo tax bu ñuy wax loo xam ne pourtant ñoo ko dégg sax xaw leen a wóorati dañ naan aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam wala comme ni mu ko waxe moom sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñoo xamoon dëgg-dëgg waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu graawe même bu dee ne day gis ñu xamul dara naan ndax dañ koy defaral l'islam daa soxla ci ngir ngir jëm kanam lii fi xadiis yi ne alquran yi xadiis yi waxu nit ñu baax ni ñi ci génne yooyu yépp doyul alquran bi doyul alquran bi doyul ak xadiis yi doyul nga ne da ngay fay da fenal yonent mi aleyhi salaatu comme ni ko waddaa yi lenn ci waddaaul ahadis yi doon wax te ba léegi am nañu ñoo xam ne ay créékat lañu d'histoire léegi ñu ne la yonent mi aleyhi salaatu salaam na te leer na leen kër <coughs> yi ñuy wax ay ay nar la mooy du dëgg mu ne. yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal tontu seydinaa jibril aleyhim salaatu wasalaam ne ko min afdalil muslimin aw kalimatan aw kalimatan naxwaha ne ko mu ne ko dañ koy dañ leen jàppe ci ñi gën ci jullit ñi wala bokk lu mel noonu la wax qaala seydinaa jibril aleyhi salaatu wasalaam ne ko wa nii ñun itam képp koo xamante ne nii ci julli ñi dangaa fekke Badr euh, ci malaaka yi dangaa fekke Badr naka nii tamit lañ lay jàppe mooy nii nii ngeen leen jàppe nii këne euh, <coughs> euh, ñoom ñoo gën ci jullit ñi ñu nit malaaka yi noonu lañ jàppe malaaka yi nga xam ne ñoo fekke Badr participer ji ñooñu dañ leen a jàppe fi ñun que ne ñoo ñi gën ci ñi nga xam ne ñooy malaaka yi kon loolu mooy ngëneelu waa ahlu badrin loolu mooy lii muy ay xadiis yoo xam ne yu wér lañu yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy wax ci seen xaq wax ko ci li nga xamante ni mooy seen dayo ak seen taxawaay bi nga xam ne ak seen place bi ñuy occuper fa yàlla ak bi ñuy occuper ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga xam ne ñooy bokk ci ñi gën ñooy ñi gën ci xeet wi ñoom ñooy ñi gën ci xeet wi waa ahlu badri di saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yooyu fekkee ghazwatu badrin eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di def seede yu mag yi ci ñoom kon nag ah nañ leen jox seen àq xam ñooy ñan xam ne xare bii ñu loon def du woon pour ñoom mooy bés bu njëkk boo xam ne ci la suñu boroom daldi eh, nërmeele li nga xam ne mooy kéefër mu nekk ngañaay pour bépp jullit ilaa mi diin nga xam ne depuis boobu lislaam dafa féete kanam li nga xam ne nag mooy neen kéefër tamit daldi féete ginnaaw ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaami radiyallahu daldi ciy jële loo xamante ne moo tax seen noon yi daal di leen ragal ndax laata badar di am ñépp leen yaboon ñépp leen yaboon ñemewoon leen waaye ginnaaw badar gi bi badar niñ amee te lool insha allah nañ ko gis ginnaaw bu ñu euh, conséquence ghazwatu badrin yi <coughs> yi nga xamante ni moom la jur moom la indi muy ay conséquences yoo xam ne moom moom moom gaa yi ci boppam Euh, arab yi noonu lislaam yi dafa def benn effet bu rëy ci ñoom benn conséquence bu rëy la bàyyi ci ñoom nga xamante ne nii dañu commencé nag ah xam na nag lislaam ndeke liñ naan du ne ñeexu ñebbe waaye yahuud yi nekk foofu ah biir Medina tamit def na lu mu def ci ñoom Ah, loo xamante ne même bu dee ak tiitaange nga ñu gën a xam ne nag ah ñun nag ñii ñu jàppoon ne nag duñu dara leeg seen affaire jeex ils deviennent nag de plus en plus dangereux ndax bu dee ñoo gañ Quraish léegi nag ñoom seen réaction mooy liñ naan la meilleure des euh, euh mooy nga attaquer mooy ne mooy ne nga daldi attaquer loolu ñoom lañ doxale waaye Badar nii dafa amaat loo xam ne du ko jur ci seen biir muy biir Médina waaye même ci biir yahuud am ñoo xam ne ñoom buur yàlla dafa leeral seen xol ginnaaw loolu ñu ne nag dëgg-dëgg kii mooy yonent bi nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam moom lañu suñu boroom subhaanahu wa taala moom lañu suñu téere yi daldi nettali ñu daldi gëm am ñeneen ñoo xam ne nag ci ñoom ah dañ ne nañ dugg ci lislaam far nekk ay naafiq kibaar ngir lu yàqu léegi comme que ñii gis nañ ne xeex leen ci biti dafa mel ni du looloo leen di daaneel ndax Quraysh puissance bi ñu doon damm seeni bëñ ci lii nii ñun nag kon nañu fexe xool beneen stratégie ñu ne dañuy def la guerre de l'intérieur mooy dugg ci seen biir nekk comme ñoom wan leen ñu ne jéen a yem après nag ñuy daldi def suñuy plan daldi tuer l'ennemi de l'intérieur ci biir nga xam ne duñu soupçonner day jàpp ne ñun ak ñoom a yem waaye am na ñeneen nag ci ñoom ñoo xam ne ñoom dañoo gën a des ñoom dugguñu ci lislaam nekkuñuy naafiq yooyu yépp incha allah dinañ ci gën ñëw <coughs> waaye daal ghazwatu badrin bi kon mooy loolu lii mooy li nga xamante ne ni mooy ngëneelu waa lu Badr nañ ko xam jàpp ko te leen koy xoole te xam ne kenn yemu leen ci we ak lu man di baax baax waaye waxuma la waa ahlu Badr rek waaye saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën kawe ci xeet bi ginnaaw gi kuy ñëw door a ñëw ci ginnaaw kon xam naa tey dañuy yem euh, fi nga xam ne mooy foofu incha allah ci jotaay bii di ñëw incha allah nag ñu dugg ci li nga xam ne mooy lenn ci njàngat yi nga xamante ne nii euh, ñoo nekk ci ghazwatu badrin euh, yoo xam ne duñ ci guddal noonu buñ ci pare ñu dal di def tafsiru suuratul anfaal ak gis xilaasu dhahab fi siirati xayril arabi euh, sallallahu alayhi wa sallam ana lan la ci alxaaji Malik alayhi ridwaanul Malik daal di wax insha allah xam naa kon dañuy yem noonu ba jotaay ñëw kon ñu dugg ci li nga xam ne nag mooy njàngat yooyu insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina aalihi wa saxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbil cizzati cammaa yasifuun wa salaamun calal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil caalamiin